alhamdulillah ci jotaay bii ñu weesu ci laayab juróom-ñaar fukk bi juróom-ñett fi nga xam ne ci la doon wax gaa yi nga xamante ne nii ñoom ñooy daw dee ba pare doon ñaan naan lañ leen def waay waay borom bi boo dogaloon ci ñun daal xare ak yéeféer yii non ñun lool daal bañ ko defee ñuy daw deuxième naan boroom bi di protester quoi moo lan moo tax ngay bind ci ñun li nga xamante ne di farataal ci suñu kaw li nga xam ne mooy xare waaye ak a neexoon nga xaare rek ndax instant bii moom on est pas prêt quoi léegi bu leen yiw dalee lu baax seeni affaire di dox ñu ne lii de ci borom bi lu jóge waaye waxuñu ko ngir sant ngir wan nit ñi nañu ngi sant waaye si wayen tusibum atu bu leen lu ñaaw laalee yaqulu ñu naan haadi min indik lii ci yonent bii la jóge ci yow mii la jóge sayyidina Muhammad ndax bon Yasrib gii da doon neexa ah. non bi nga fi ñëwee nag gis nañ ne ci la affaire yi doxul quoi <laughs> lii nii yëpp façon embargo gi ñu xuray si teg ak yooyu ak mettit yi nga xam ne même même même ñoom seen tool yi bu dese woon ñor ñor bu baax sax nga dégg leen ci naaféq yi ne lii nii ak yahud yi leen di xam ba ñu naan lii nii xam ngeen ne ki ngeen gëm muy Seydina Muhammad nii alayhi salaatu wasalaam dafa ay gaaf quoi ci moom la jóge suñu borom ne ñoom xanaa xamuñ ne wax leen ne lépp ci yàlla la jóge gis nga li neex dogal bi neex ak bi naqari lépp ci yàlla la jóge mais lan moo dal gaa yi ba xawuñu sax di comprendre li nga xam ne mooy xadiis muy yoru waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak alquran waaye di wax ñu jaar yoon rek xawuñu ko mën a comprendre mu ne yëgal leen ne maa asaabaka fii dañ waroon a jël lépp lu la laal yow jullit bi waaye maa asaabaka lu la laal yow wasallam min xasanatin ci yiw say affaire di baax say mbir di dox yiiw daal yi gën naa yaatu loolu baati nag du zaahira kamin allah na nga xam ne loolu ci boroom bi tabaraka wa taala la tukkee wa ma asaabaka lépp loo xam ne nag daf laa laal yi sayyi'atin ci loo xamante ne nii lu naqari la loo xamante ne moo xam musiba wala am natt boo xam ne bu metti la fa min nafsik na la leer na ci sa bopp lu jóge parce que yow dangaa def ay bàkkaar ndax bàkkaar lu mu ndaw ndaw ndaw dama am conséquence borom bi nag ci mbaaxam waroon a ñëw man na koo fenq voilà mën na la ko fenqal ci ngëneelam kese yow du la laal waaye bàkkaar bu ne mooy ne am na ay duma ak tamit ay mettit yoo xamante ne nii moo nekk ca gannaaw kon nag képp moo tax nit ki même jullit bi bés buy dox rek fàqastalu na xam ne am na lu mu def voilà voilà mooy am na lu mu def mooy am na loo xamante ni noonu la def comme ni mu ñëwee ci sunna voilà mu ngi noonu loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg amul lenn lu naqari lu lay dal lu dul ne famin nafsika daa fekk yow yaa ko def boo seetaatee sa bopp bu baax di nga xam ne bon jëf jéem a jëfoon kat da léeg mu bañ a nekk sax loolul soupçonné mais boo xalaataatee bu baax di nga xam ne lii ma dal moom da ngay xam ne daal ah ci man la jóge de kon nag mu ngi noonu le wa arsa wa arsalnaaka te daal dinañ lay yónni yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam linnaasi ñeen nit ñi rasuula ki nekk nga nekk koo xamante ne sama ndaw la damaa leen yu maa leen yónni ci ñoom ñoom nit ñi alayka salaatu wassalaam wa kafa billahi shahida te doy na borom di tabaaraka wa taala dong shahida ki nga xam ne moom mooy seede këne yow maa la yónni wuteeg li nga xam ne moom la kuffaar yi ci yahuud yi ak munaafiquuna yi yéefér yi naan la doo dara imposteur nga gëmoo naan la kenn yónniwu la fii mu da ngay wax lu wuteeg loolu wal iyaadu billah mu ne man yuti'ir rasul képp nag koo xam ne topp na ndaw yàlla bii mu ne moom moo ko yónni mu nekk rasula yónni ko ci nit ñi mu nekk ndaw mu ne képp ku ko topp moom moom alayhi salaatu wassalaam faqad dëgg-dëgg ataa allah ba mu ko toppee rek ca la topp borom bi te waxoon nañ la borom bee dul nangu topp kenn ngëmu kenn imaanu kenn islaamu kenn ihsaanu kenn lu dul mu jaare ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa man tawalla dafa dummóoyu ne dara laa toppul dinaa topp yàlla waaye ndawam bii moom ngeen ne moom lañ yónni man topp ma ko quoi comme yahuud yi chrétiens yi ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy jaay xel mu rëy naan ñoom daal ñoom mën nañoo dem fa yàlla teg fi alquran teg fi sunnaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam fee di deme seeni xel suñu borom ne wa man yatawalla wa man tawalla képp ku dummóoyu lii ma la yónni fama ko mooy bàyyi ko da xam ne yow yónniwu ma la yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallama alayhim ci ñoom xafiida nga nekk ki nga xamante ne nii yow yaay nekk seen ange gardien di leen di leen wottu saa su ne ngir yi nga xamante ne nii moom la lam naa leen sant ñu ne ci déedéet yow woo nga leen jeex na wama ala rasuli illa al balaagul mubiin comme nam ko waxe woon li nga xam ne nekk nekkwul gàlluwul ci ndaw lii nga xam ne moom la yónnee ci nit ñi illaa lu dul al balaawu mooy jottali gi al mubiinu gu leer gi kon affaire baa ngi noonu yow nag lool nga def te jamono yi moo tax laaya bii nii am ci boroom xam-xam yu ne laaya bii mooy ne boobu xare amaguloon moo tax boo lee bi xare amee mooy gars yi ñenn ñi mooy ñenn ñi nga xam ne dañuy féeteerlu ne gëmuñu waaye kenn du fi gëm loolu nag moom mu jógle mu digal la yonente mi alayhi salaatu salaam bu xaret ñoom waaye laay bii mën nañ ne mën na continuer sax mooy am na ci yéeféer yi ñoo xam ne borom bi tabaaraka wa taala bu ñu du daa am nag ne gëmuñu daa am yoo xam ne dañ koy respecté mooy dañuy nekk sous tutelle jullit ñi mooy dañuy joxe li nga xamante ne nii mooy ya ak li nga xamante ne mooy impôt boobu nga xam ne moom la ñuy joxe ngir mën a jullit ñu yor seen sécurité ñu nekk ci ronu jullit ñi loolu bu ñu ko defee voilà mu ngi noonu ñooñu tamit digaluma la fa maa arsalnaaka yebaluma la ci ñoom alayhim ci seen kaw hafiza nga nekk koo xam ne yaa leen di peek di leen saytu di leen aar ngir ñuy def di leen ngir ñuy def li nga xam ne moom laa leen digal wa yaquluuna mu ne xoolal nag naa naafiq yi mu doon wax sànk nga xam ne ñoo doon daw deeta naan bañ leen dindalee farataal ci ñoom li nga xamante ne nii mooy xare ñu naan oh waaye borom bi manoon nga ñoo yéexe wa yaquluuna léegi nag liy wone ne seen wax yi nag yépp mooy ci làmmiñ kese la yem wa yaquluuna taa mooy gis nga buñ ñëwee ci yow yow rasulullah lañ lay wax salaatu wa wasalaam ñu ngi naan la taa waaye yow mooy sa mbir kay lu ñuy topp la waaye ñun yow kay yow la ñuy topp ya rasulallah yow ndaw yàlla li comme na abdallah ibn ubay dara ibn salul doon def nga xam ne ajjuma ju nekk noonu la doon def laata yonent mi alayhi salaatu wasalaam di commencer xutba bi day jóg bu yonent mi alayhi salaatu wasalaam duggee ci jàkka ji rek mu jóg kay taxaw wax nag ne waaw kii mooy ndaw yàlla kii mooy rasulullah kii mooy nabiyullah bi nga xam ne moom lañu suñu boroom boole maa ngi leen di déggal man abdallah ibn ubay ngeen koy dégg tey topp léegi nag toog ñu demee Uhud Uhud ba mu amee mu daal di ko ak quoi yow un tiers armée bi daal di delloo ñu bari ci armée bi tam naan yonent bi alayhi salaatu salaam daf maa mooy topp xale yi quoi léegi dem ba balaa ñu leen fay dal dal léegi bañ rey saxaaba yu bari ajjuma ji ci tegu moom mu jóg nar a def lool ba ba jóg rek waaye yow saxaaba yu bari daal di ko eh, radiyallahu anhu xëcc ci yére yi kay ne ko toogal yow nan ngay mën a taxawee naan nañ topp kii lañ war a topp moom lañ war a dégg ak lañ fi def lu bon lañ fi def keroog mu ne la kaañ dem nga bañ génn ba ci biti dellu mooy noonu la mooy seen lépp ci ci làmmiñ kese la. apparence pour paraître li lu lu rafet quoi ak wax gëmloo nit ñi yoo xam ne gëmuñu ko moo tax mu ne wa yaquluuna buñ newee yow naan taa waaye yow si mbir la ñuy topp ko dégg waaye fa ida barazu min indik bu ñu génnee nag jóge ci yow mooy daal di génn léegi bayyata mu daal di nëbb mooy daal di comme comme comme comme kii <laughs> ci ci lëndëm gi ko waa <laughs> xam nga baytuuta no mooy moo mooy ah, mooy lu jóge ci ci ci lëndëm gi quoi mooy lan mooy dañ lay dañuy bàyyi ba génn après nag daldi di di la waxal loo xam ne taaifatun benn mbooloo ci ñoom minhum ghayra alladhi taqul nëbb lenn ci li ngay wax buñ demee di di rapporter say wax ba pare di wax loo xamante ne nii wuute na ak li nga xamante ne nii moom la moom lañ doon wax ak li nga xam ne moom nga doon wax ñu ñëw di ko yokk wala di ci wax loo xam ne wute na loolu waaye tamit bayyata taaifatun minhum ghayra alladhi taqul mooy gis nga ñoom li ñu gëm te fas ko te jàpp ko ak a wuteeg li nga xamante ne nii moom lañ la doon wax de loolu wute na li nga xamante ne moom la ñu gëm ak moom tamit moom li nga xamante ne nii noonu lañuy doxalee après kon nag mu ngi noonu le kon nag mooy loolu dañ lay moy li ñu la doon wax naan la ñoom dinañ la gëm quoi yow la ñuy topp wallahu te borom bi yaktubu mooy ki nga xam ne mooy bind maa yu bayyituun li nga xam ne moom lañ la doon nëbb di ko wax ci ay kàcc yoo xamante ne nii loolu la borom bi moo koy bind def na ko ci ay këyit def na ko malaaka yi bind nañ ko ci li nga xam ne moom lañ la doon nëbbal ak li nga xamante ne moom lañ doon wax lu amul ngir lan ngir tuur la lëndëm walla ndax ñoom jàpp nañ ne bon yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal moom dafa nekk comme lañ gisoon rek ca suuratul anfaal bi nga xam ne ci lañ doon wax naan moo yonent non suuratu tawba naan huwa udun quoi oh yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom benn nopp la quoi oh gaa yi léegi moom moom loo ko wax fii mu ne ku njëkk ci noppam rek moom loo ko wax rek mu gëm léegi nag ñu ne loolu la aywa kon nag affaire baa ngi noonu quoi léegi nag suñu boroom nag ne loolu lépp nag li nga xamante ne nii mooy daal dinañ koy bind de yoneen di sama malaaka yi daal dinañ koy bind wallahu te boroom bi yaktubu yaktubu daal dinay bind maa yu bayituun li nga xamante ne nii moom lañ la doon moom lañ la doon wax lu wuteeg li nga xam ne moom lañ gëm ak li nga xam ne moom lañ la doon nëbb muy seen kéefër géeg noonook yow ak li nga xamante ne wedd ak li nga xam ne moom lañ doon pexeel ci guddi gi loolu la di ko teg ay plan loolu la boroom bi tabaaraka wa laa dina ko bind de kon nag fa arid anhum dummóoyu leen wa tawakkal ala allah te nga wàkkiirlu ci borom bi tabaraka wa taala kese yow yonent bi alayhi salatu wassalaam waaye yow julli di façon yu mel nii buñ la préoccupé daal wa kafa billahi te nag doy na ci borom bi tabaraka wa taala <clears throat> moom de doy na dëgg-dëgg doy na pour yow li nga xamante ne nii mooy koo xam ne moom ngay wàkkiirlu afala yatadabbaruuna alquran mu ne waa ñoom naafiq yi mu lan moo leen teree settantal alquran ji nga xamante ne nii moom laa wàcc ci ñoom walaw kaana ta comme que dañ lay weddi mais nañ ko setantal xool ba xam ndax yaa ko créé wala déet wala mbindee fa ko créé walaw kaana ndax bu doon ne moom daa nekkoon alquran ji min indi ghayrillah tukkee ci keneen ku dul borom bi tabaaraka wa taala la wajadu wat naa ne kon dinañ ci fekk fii ci alquran ixtilaafan ay wuute kasiira yu baree bari waaye léegi ñoom nañ seet ndax ñoom dinañ trouver benn wuute rek benn loo xamante ne dafa jàllawloo ci alquran lool duñu ko trouver wa idaa jaahum amrun minal am na bu leen dikkalee léegi lii bu leen dikkalee am amrun bir minal am ni ci loo xam ne mooy ak kóolute mooy ak ngeen am gañaay goo xamante ne nii da ngeen koo am ci sariya boo ma sa yónni ab arme boo xam ne neen ma lay saar saam demul ñu am fa gañaay lan la ñuy def ñoom yi awil xaw fi wala bokk ak ak tiitaange boo ñu leen ñoom adau bi ñu gaaw di ko tas daa yow di wax gaa yi waaye yow doo dégg naa sariya ba ndekete hii gaa yi xaw nañ leen mooy ñoom bii la ñuy lii la ñuy la ñuy tas quoi mooy bu mujj bi awil xaw fi bii mooy bu mooy bu dee ne ak <laughs> jàpp dégg nañ ne boo jullit ña daa mel ni gaña nañ leen dañuy gaaw rumeur rek ñu gaaw tas ko quoi wala radduhu te loolu nag bu ñu ko delloo woon wax jooju nga xam ne leerul ci ñoom ilal rasuli ci ndaw yàlla li alayhi salaam wa alayhi ilal um ulil amri boroom mbir yi ci mooy boroom xam-xam yi ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne am nañu mën a ijtihaad ak yooyu génn xam-xam yi li nga xam ne mooy ci xew-xew yi xew waaye leerlu information yi la alimahu dina ko xam alladina ña nga xam ne astanbituunahu minhum ñoo koy génne te boroom bi may leen capacité ñu génne xam-xam yeeg li atte yi ca wax yoo jëlee li ciy dëgg lu ci newul walaw laa fadlullahi alaykum bu duloon gënalug yàlla gim def ci seen kaw wa rahmatu wa yërmandeem la tabantumu shaytaana illaa qalila di ngeen topp shaytaane lu du du néew wallahu ta'ala